ci suuratul faadiha ak turu yi nga xam ne jotoon nañu wax leen walillahi alhamdu walminna baada audu billahi min alshaytaani alrajim qaatilu alladina laa yuminuuna billahi wala bilyawmi alaaxiri wala yuxarrimuuna maa xarama allahu wa rasuluhu wala yadiinuuna diina alxaqi min alladina uutu lkitaaba xatta yuutu ljizyata an yadin wa hum saaxiruun suñu waroom tabaaraka wa taala ñu wax ci laayaam ñaar fukk bi ak juróom-ñeent mu ne qaatilu daldi leen xare yéen jullit ñi xaaralee nag ñi nga xam ne alladina ñi nga xam ne laa yuminuuna ñoom dégg muñu billaahi ci boroom bi tabaaraka wa taala wala bil yawmil aaxiri te gëmuñu bés bu mujj ba gëmuñ ne am na te gëmuñu ko de wala yuxarrimuuna te duñu xaraamal maa xarama allah li nga xamante ni moom la borom bi xaramal ci lépp loo xam ne shari'am bii def ko fay indi ne xaram na ñoom xaraamaluñ loolu mooy jàppuñ ne lu xaraam la ba pare jàpp na yooyu sax ñoo dagan comme ni nga xamante ne sàngara ak prostitution jaay sa bopp ak yépp daal ñu jàpp na loolu dara ci newul buñ leen nee waaye yow borom bi xaraamal li nga xamante ne mooy yaramu nit ñi di leen ñu ngiy feeñal seen awra yeeg yooyu ñoom ñu ne loolu dara newu ci liberté la mu ne ñooñu bu leen du ñog ñooñu wa rasuluhu da duñu xaraamal li borom bi xaraamal ak ndawam bi alayhi salaatu wassalaam wala yadiinuuna diina alxaq te duñu sóobu sóobu yi nga xamante ne nii nanguwuñoo jàppe sóobuwuñ nanguwuñu jàpp mode de vie ak dundin diinal xaq dundin gi nga xam ne mooy gu dëgg gii mooy lislaam gii fi suñu boroom tabaraka wa laa wàcce min alladina uutul kitaaba te ñu ngeen di xareel ñu bokk ci ñi nga xamante ne nii ñoom ñoom lañ joxoon téere kon lool mooy wane ne kon ñoom ay yiifir lañu kay bu dee gëmuñu boroom di tabaraka wa taala te ñoo gëm li yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi ind wan mu ne min alladina te bokk ci ñi nga xamante ne nii uutul kitaaba ñoom lañ joxoon li nga xam ne mooy téere ci yahuudi ak nasaraan yi xatta xarale nag ñoom ba kera nag yontul jizyata la ñuy joxe li nga xamante ne mooy impôt de capitation nangu muy li nga xam ne lempo bi nga xam ne moom lañuy ñuy joxe <coughs> ndax jullit ñi ñoom képp koo xamante ne zakat war na ci yow zakat ngay joxe waaye nag bu dee ñi nga xam ne du ñuy julli a nekk ci réewum jullit mi wala nekk ci domination l'islam domine leen réewum jullit mi ñoom it fokk ñuy contribuer parce que réewum jullit mi moo war a assurer moo war a dox daal di nekk ñoo xam ne ñooy ñooy ñooy aju seenu kaaraange ak loolu ñoom ñoo koy yor comme que loolu la nag daa am loo xam ne ñoom la ñuy joxe loolu mooy jizya an yadin ci doole nag lañ koy joxe mooy wala ñu ne ñooña mooy ñoo xam ne dañ koy jël ci ñoom mooy duñ amuñ ci droit naan non ñun daal d'accord ñu ci lempo boobu dara lañ dul joxe non non an yadin dañ koy joxe ci par force ci loo xamante ne nii mënuñoo bañ de ba pare nekk ñoo xamante ne nii nag wahum fekk buñ koy joxe na mooy ñoo xamante ne nii ñu ñu ñu doyadi la ñuy doon ñoo xam ne ñu wàcc la ñuy doon ñoo xam ne dañuy nangu wàcc seeni laaf wàcc seen dokk topp li nga xamante ne nii mooy atte yàlla yi ba nangoo joxe loolu leen mu ne waqaalatil yahuudu kantaa yahuud yi ñoom ñoo ñooñu bokk ci ñoom ñii ma dana digal ngeen xare ñoom ba kera ñuy gëm yii ñoom de ñoom mooy lan mooy ne soit ñu dugg ci lislaam wala ñu ne ñun dugguñu ci l'islam bon waaye kon nag dangeen di nangu kon réewum jullit mi moo leen di déterminer mooy li nga xam ne moo leen di jiite te nag pour nag yor seen kaaraange fokk ngeen joxe ab lempo boo xam ne moom ngeen di joxe mooy ya boo xam ne moom ngeen di joxe ci seen alal yi loolu la nag loolu moo tax l'islam neewul na ñépp ñëw nekk ay jullit par force no mooy l'essentiel mooy mooy l'islam féete fépp li yakuna kalimatullahi hiya al-ulya ngir li nga xam ne mooy kalimatu la ilaha illa allah muhammadun arsalahu l ilah loolu noonu nekk loo xam ne mooy féete kaw nga xamante ne lépp day nekk rot ci ronam voilà loolu mooy objectifu jihad voilà mooy ne soit gaay dugg ci l'islam wala rek ñu nangu autorité l'islam ndax bu amul rek gaay dañ lay fexeel ëllëg ngir daal di màbb li nga xamante ne mooy diine ji ne waqaalatil yahudu mu ne bokk na ci ñooñu nag di yahuud yi ñi ma joxoon téere ñoom nee nañu Uzayrun dégg leen seen waxu kéefér yi ñuy wax nee nañ Uzayr di Seydina Uzayr alayhi salaatu wassalaam ma nga xamante ne nii moom la boroom bi dekkiloon mu daal di leen waxaat tawraat bi yépp bañ man koo bindaat léegi nag te kooku moom la ci suuratul di dinañ ko gis waa ja nga xam ne marra ala qarya wa hiya xaawiya loolu loon am na ñu ne moom mii la Seydina Uzayr radiya alayhi salaatu wassalaam léegi nag moom ba ko borom bi dekkilee daldi mu daal di waxaat li nga xam ne mooy tawraat waa banu israil nag daal yéemu ci moom ne kii moom manul lu dul nekk doomu yàlla léegi nag moo tax ñoom yahuud yi ne ali ñoom ñu ne moom nii daal Uzayr seydinaa Uzayr daal ibnullahi moom doomu yàlla la de wal iyaadu billah wa qaalat an-nasaara kantaa nga xamante ne nii ñoom ñooy nasaraan yi yii nga xamante ne nii ñoom ñoom ñoom ñoom ñooy ne dañuy topp ki nga xam ne mooy seydina isa ibnu maryam alayhi salaatu wassalaam ñoom lan lañu ñoom lan lañu wax ñu ne almasiixu mooy ki nga xamante ne nii moom da doon boroom daf koo barkeel fu mu jaar bàyyi fa barkeem muy almasiix boobale di seydina isa ñu ne moom alayhi salaam ibnullahi doomu yàlla la wal iyaadu billah suñu boroom ne daalika loolee ñuy wax qawl daalika loolee qawluhum mooy seen wax bi afwaahihim li ñuy génne ci seen gémmiñ yi te nag dara taxul ñu koy wax ak a def lu dul ne na dañuy niro niralu qawla waxu alladina ñi nga xam ne kafar kafaru ñooy weddi woon seen boroom min qablu te jiitu woon leen fii qaatalahumullahu way boroom bi rëbb na leen ñoom ñépp ñoom ak ñañuy toppandoo annaa yuufakuun muu nan lañ mën a dëddoo daal di wane gannaaw li nga xam ne mooy dëggu borom bi tabaraka wa taala ginnaaw bi leen ko yonent yi ñuy tuumaal noonu naan leen ay doomu yàlla lañ daal di leerale ak li nga xamante ne moom la borom bi wàcce nan lañ mën a dummóoyoo daal di dëddu li nga xamante ne nii wane ginnaaw sori li nga xamante ne mooy dëgg ji di topp wax yu mel nii di wutal yàlla ay ndend naan am na doom loolu mooy mooy diine chrétien loolu waxoon nañ ko bi ñu doon gis saar bi ci siira bi gisoon nañu ko foofu lañ ko ginoon a yaatal même bu dee ne lu gàtt la woon walillahi alhamdu wal minna ne gis nga chrétiens yi képp ko xamul seen histoire mooy xamoo ko waaye gis nga mooy ni ñu xam ni ay papauté ay archevêque yooyu yëpp dafa amoon ci diine ji nga xam ne moo amoon rob xam nga la la péninsule italique bu bu idée bu bu Italie bi mooy trans euh, bu alpine yi mooy waa Italie ñooñu seen dëkk bi ay yu yàgg bi may wax mooy avancé Muusaa la woon alayhi salaam dafa nekkoon ay gox yu bari Rome benn dëkk la woon feneen am yooyu léegi nag Rome da leen a gañe waaw ay buur lañu woon ñuy xeex ba Rome gañe leen léegi nag ñoom ñu moom péninsule bi yépp après ci la empire romain mooy seen nguur gu rëy googale ci la taxawe daal di yaatu dem ci Europe ak ak Asie fi nga xamante ne fële ca Constantine yàgg yooyu yépp muy fële ca Turquie tey léegi nag ñoom dañu amoon ay façon ngëm yàlla yoo xamante ne seen yi ñu doon jaamoo seen xërëm yi daa amoon ay kilifa yoo xam ne ay archevêque fi évêque yu mel noonu ak koo xam ne mooy nekk ci kaw ay papauté yooyu ba pare ci seen diine yi daa amoon loo xam ne moom lañ doon wax trinité mooy ay ñetti yàlla voilà yooyu yooyu dafa amoon loolu nag la chrétiens yi bi nga xamante ne nii ci lañ dugg mo loolu taxoon yi mere woon ñu bari ci chrétiens doon leen taal di leen lakk ci bi comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxoon lakk ki nga xam ne mooy ñoom Saint Irénée de Lyon fii nii ci Lyon lañ ko faate woon ndax moom chrétien la woon ci ñoom li ñuy nettali boo xam ne bu jublu woon léegi nag gaa yi bon temps yooyu païens yi Rome eh, empire bi nekkagul woon chrétien waa gëmaguñu woon léegi nag looloo tax ñu daal di koy faat faat ñu bari doon rey gaa yi doon leen torture torture yu metti ci noonu sax lañ bëggoon a rey léegi nag bi nga xam ne daal ñoom léegi nag ci la dugg ci euh, fexe ki nga xam ne roi bi nga xam ne moom moo nekkoon duggoon ci li nga xamante ne nii euh, ci christianisme léegi nag ba mu duggee après nag christianisme moom ci lañ transposé li nekkoon ci ñoom li ñu doon doxalee yëpp ñoom païen yooyu ñooñ nga xam ne ay pagan c'était le paganisme lañ doon jaamu gamuru gëmuñoon dara mooy doon jaamooy xërëm nañ gëme woon nag loolu lañ sotti ci diine christianisme nga gis yi ñu fiy def yépp daanaka ci ñoom lañ ko jëlee naan ay yàlla daa am doom ak yooyu chrétiens yi yahuud yi tamit noonu lañ def di nuru nuru nga xamante ne nii ah mooy mooy gox yi leen réew yi woon ci ay babyloniens yeeg kanaaniyeen yeeg gaa yi nga xam ne dañoo amoon yoo xam ne dañ doon jaamu ay ay ay xërëm comme liñ waxoon Seydina Muusa ne ko waaye yow Muusa ij'al lanaa ilaahan kama lahum aliha <clears throat> defal leen ñu ab defal ij'al lana aliha kama ilahan defal ñu ab yàlla boo xam ne comme ñoom ñii ni ñu ko amee comme niñ ko gise woon bi ñuy gis ci tënku ghazwatu Hunayn comme ni nga xam ne ca suratul Araf insha allahu taala dañ ko gis lu yaatu ñoom nag ñooñ la ñuy toppandoo moo tax suñu boroom ne ñoom la ñuy toppandoo qatalahumullah boroom bi rëbb na leen ñoom ñépp anna yufakun rawatina ñoom chrétiens yi juifs yi nan lañ mën a dun mooyoo dëgg gi ma leen wanoon ittakhadhu ne nag ñoom nag te bokk nañ li leen yóbbe ci loolu mooy lii te nag mooy lii suñu boroom di wax fii ba li nga xamante ne nii mooy laayab yi nga xamante ne nii mooy laayab fanweer bi ak juróom loolu lépp noo seulement dafa laal ñooñu ñoom lay wax mais wallahi alladhi laa ilaha illa huwa dafa xew ci ñi nga xamante ne mooy ci xeetam moom alayhi salaatu wasalaam ñun ñii dañ koy dund te ci la ñuy dund di ko gis te commencé wul tey de bu yàgg la xewoon ci biir diine ji ñoo xam ne dañ naan ay nit yi diine lañ l'islam lañ leen xa waaye lu ne ne nii alal kese lañ gëm ak li nga xamante ne jaa mooy am ay darajaak yooyu kese seen lépp alhamdulilah ci loolu lañ ko teg léegi nag suñu borom ñooñ lay leeral ndax yonent bi alayhi salaam moo ko niñ ko gisa woon rek bi ñuy tënk xaswatu Hunayn bi li waxoon bi gaay ne ko kon defal ñu zaataan waa garab googu comme ni ko ñuy amee mu ne leen allahu akbar ah innaha la sanan lii de mooy yoon yi nga xamante ne nii la tatab la tarkabunna la tattabi'anna beneen bi la tarkabunna sana man kaana qablakum diwat naa ne di ngeen dugg waaye di ngeen war yoonu ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon ñu biñ ko waxee mu ne alyahudu wan nasaara moo yonente maa nay saar saam ñoo ci jublu juif yi chrétiens yi mu ne bu ma waxul ñoom lan la ñuy wax moo tax li muy wax fii di ko dénoncer moom boroom bi tabaraka wa taala di ko ŋàññe ñi nga xamante ne nii mooy